ñoo ci laayab téeméer bi ak juróom ñaar fukk ak juróom ñaar mu ne saa waay waay su booxun ma la waay te ñaaw na mathalan al qawmu alladina misaalum ma nga xam ne mooy misaalum ma nga xam ne nit ña nga xam ne ñoom alladina mooy misaalum ña nga xam ne ñoom ñoo weddi kaddabu ñoo weddi bi aayaatina suñu laaya yi comme balaan moo mële wala góor goo gële nga xam ne moom la saddoon li nga xam ne mooy misaal nga xam ne moo xaj bee yem boo ko bàyyee muy tàllal làmmeñ boo ko laalu lin muy tàllal làmmeñ mooy yéeféer bi loolu la am na ñi suñu boroom kas ca seen xol nga daldi leen waar ak nga ñàkk leen a waar a yem wa anfusahum te seen bopp kaanu nekkoon nañ yadlimuuna di tooñ mooy yii siñ nee woon defuñu ko seen boroom de seen bopp lañ ko doon def suñu boroom ne man yahdillah man yahdillahu fa huwa al ki nga xamante ne nii képp koo xam ne boroom bi tabaaraka wa taala moom la gindi de fa huwa koo kële de almuhtadi mooy ki nga xam ne moo gindeeku wa man yudlil waaye ku mu seetaan nag nga sànku fa ulaayika gaayoo yële humul xaasiruuna ñooy ñi nga xam ne ñooy ñi perta mu ne wala xat te dëgg-dëgg dara naa daal dinañuy bind te jagleel te def li jahannama ngir sawaraaw jahannama de kasiiran lu bari minal jinni ci jinne yi wal insi ak nit ñi ñoo xam ne nit ñoo xam ne borom bi ci dogalam bu jiitu la bind ne ñii moom ñooy nitu safara kenn manu ci dara comme ni nga xam ne loolu la suñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam leeral ñu ko borom bi daa bind ay jaam ne ñii moom ci àjjana xuluudun fa la ñuy sax te amul dara lu ci waay di wax léegi nag mu bind ñoo xam ne safara ne ñoom itam fa la ñuy sax te nag amul lenn lu ci kenn mën a wax kon nag mu ne bind na te def ngir jahannama ay kathiran minal jinni ñu bari ci jinne yi wal insi ak li nga xamante ne mooy nit ñi ñooñu nag bokk na seeni màndarga niñ leen di xamee ak ni nga xam ne mooy seen jikko yi nga xam ne moom lañ jikkoo woo ba tax suñu boroom tabaaraka wa taala mi maandu ci seeni mbir bañ mel noonu le mooy lahum ñeel na leen quluubun ay xol yoo xamante ne nii laa yafqahuuna biha duñu ci dégg dégg duñ ci amee dégg-dégg bu xët de wala hum te ñeel na leen voilà duñ ci xamee li nga xam ne mooy dégg-dégg gu sew gi leen di yóbbu ci dëgg wala hum dañeel na leen ayunun ay bët yoo xam ne am nañu ko ay bëtu xol waaye laa yubsiruuna biha du ñu ci xoole de seen bëtu biti yi dinañu gis waaye du ñu gis dëgg de mooy seen xol yi du daj dëgg te du ko gis te du ko nangu bu ñu leen ko wanee sax ñu bañ wala hum dañeel na leen aadaanun ay nopp yoo xamante ne nii laa yasmauna biha du ñu ci dégg li nga xam ne mooy dëgg tekkiwul nag ku lu boo ñëwee romb seen kanam que ñoom ñëpp ay silmaxa lañ doon duñ la gis déedéet mooy du ñu gis dëgg waaye du ñu dégg tekkiwul ne boo leen woowee seen tur du ñu la dégg déedéet mooy dégg dëgg lañ dul dégg te moom lañ dul nangu dégg gu tax ñu koy nangu waaye dinañ leen jàngal laay ñuy foñu di mer mu ne nag ulaayika gaa yoo yële nag kal an'aami ñoo jur jee yem ñoo gi nga animaux yi ñi nga xam ne mooy jur ji ci kër gi amin animaux domestiques yi ñoo yem bal hum abal li am ba de sax suñu borom ne bàyyil wax jooj meluñ ni li nga xamante ne nii ñoo ñii ñoo ko jur ji ñoom ñoo raw jur ji ndax jur ji moom dañ leen a bind ngir loolu borom bi gàllu leen li nga xam ne moom la teg ci alastu bi rabbikum qaalu balaa ko niñ ko gisawoon ci jotaay bi weesu waxul ak ñoom lool gàllu leen ko de te togg leen jëf joo jëlee waaye ñun ñi nga xam ne ñooy doomu aadama yi ak nit ñi ginne yi ñun ñi nga xam ne ñun la defal xel leeral ñu yónni ñu ay yonent alayhimu salaatu wassalaam ñu bàyyi fi jaamu suñu borom ñooñu moom ba pare di doxe seeni bànneex nga xamante ne mujj li nga xam ne moo yitteel bàyyi ma yi looloo leen yitteel muy seen plaisir seen bànneexu biir ak seen bànneexu pëy ci loolu la ñuy dox ci loolu la ñuy gont te loolu mooy seen programme ba ni ñuy deewe mu ne koy koy xam nga ñooñu bal huma dal ñooñ koy ñoo gën a sànku ñi nga xamante ne ñooy bani moo yi ñooy ñooy njaayàll yi ñooy li nga xam ne boog mooy mooy jur ji ulaayika gaa yoo yële humul ghaafiluuna ñooy dëgg dëgg dëgg gaa yi nga xamante ne nii dañoo te dañoo dañoo yëge di dee mu ne walillaahi borom bi tabaaraka wa taala la ñeel al asmaa'ul husna tur yi nga xam ne ñoom ñooyu sell ya fad'uhu biha na ngeen koy woo di ko ñaan te jaare ci tur yoo yële bu ngeen bëggee ñaan ngeen ne par exemple yaa rahman yow borom bi fees dell ak yërmande maa ngi lay ñaan lii waaye yaa rahim maa ngi lay ñaan yi yaa quddus yaa salaam yaa mu'minu yaa muhaymin yaa azizu yaa jabbar kon dee leen ko ñaan di ko woowe ci turam yu sell yoo yele wadaru alladina yulxiduun te ngeen bàyyi gaa yi nga xamante ne nii ñoom ñooy jalgati di jéng bàyyi fi turu yàlla yi jàppe leneen fii asmaihi ci turam yi am ñu ne lii waa Makka tabaraka wa taala nga xam ne dañuy jéng bàyyi fu dëgg gi borom bi wax ne bu ngeen ma soxlaa dee leen ma woo jaare ma ci sama tur yi mu ne ñoom waa Makka am ci borom xam-xam yu ne mooy ne li nga xam ne ñoom lañ jénge ci li nga xam ne mooy ci turu yàlla yi mooy lan mooy dañoo jël li nga xam ne mooy turu Allah ñu daal di ciy fett li nga xam ne mooy seen yàlla caaxaan boobu di laat ligantaa fi nga xamante ne mooy yàlla caaxaan yi ñu naan Uzza ñu daal di koy fett ci turu borom bi tabaaraka wa taala di al aziz kanta manaatu ñu jële ko ci manaata seen beneen yàlla caaxaan bi ñu daal di koy jële ci li nga xamante ne nii mooy al mannaan loolu nag am dem ci borom xam-xam ñu ne loolu lay wax ne bàyyi leen ñooñu bu leen mel ni ñoom te bu leen leen topp de bàyyi leen ci seen cànkute gi sa juj saw na xel séef nañ leen a fay maa kaanu yaamaloon li nga xam ne moom lañ doon jëf ci kaw suuf ci yu yées borom bi dina leen ko fay de wa mimman xalaqnaa mu ne nag bokk na ci ñi nga xam ne ñun lañ bind ñun borom bi tabaaraka wa taala ummatun aw mbooloo moo xamante ne nii yahduuna bil haqq ñoom de ñoom dañuy àtte di gindeeku ci li nga xamante ni mooy dëgg gi ma wàcc ci ñoom muy wax yu bii nga xam ne moom laa wàcc ci ñoom waaye muy yonent bii ma wàcc ci ñoom di seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam wa bihi yaadiluun te ci dëgg googee muy dëgguk alquran de moom lañuy àttee te moom foofu moom lañ jéng jëm bàyyi leneen lu dul moom ñu bàyyi ko fële di ci àttee te di ci samp de di ci tënk seen bopp ñii ñooy xeetu yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye it am na xeet yu ci yu fi jaaroon comme ni ñu ko gisoon ci saar bii nii que ne am na wamin ahlil kitaabi am na ci wamin qawmi Muusa wala am na ci waa kër Seydina Muusa alayhi salaatu wasalaam ñoo xam ne nii la leen borom bi tabaaraka wa taala daal di woon melale comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisa woon jamono yee ci saar bi ñu nekk walillahi alhamdu wal minna kon nag ñu ngi noonu le lii mooy tagg gu rëy gi wa min kon mooy ñi nga xam ne ñoom moom ci borom bee leen bind waaye ñoom dañoo nekk ñoo xamante ne nii dëgg de moom ci la ñuy moom la ñuy gindee ko te moom la ñuy àtte woo seen lépp seen àddina moom lañ fa séenee àtte ñoo te kenn nag du leen ci jële nag wamum lii léegi nag mu ne walladina kanta gaa yi nga xamante ne nii ñoom kaddabu dañoo weddi bi aayaatinaa ci suñu laayal yi mu ne ñooñu de sanastadrijuhum xelsef nañ leena daal di nekk ñoo xamante ne nii dañ leen di jay mooy di leen defar daanaka daal lu ñuy gën a weddi daanaka seeni mbir di gën a ndox léegi nag jaw jay la doon ñoom nag xamuñ ko ñu foog ne loolu day wan ñoom li ñu nekk mooy ci dëgg suñu borom ne ñoom deman dinaa xel si naa leen a jay wa min haythu la ya'lamun ba foo xam ne du ñu xam bés ba ma leen di jàpp wa umli lahum ma leen di ndànku nag di leen fi guddal seeni fan di leen guddal seeni may di leen defal seeni mbir maa leen di ndànku inna kaydi matin ngir ni ma leen di jàppe ba ba ma leen di jàpp loxo ci boos ndax inna kaydi dëgg dëgg man sama pexe man borom bi tabaraka wa taala matinun lu dëgër la damu ma jàppee yéefér yi mu ne awalam yatafakkaru waa ñoom waa Quraysh ñii di waa Makka ñii di la weddi ñoom ñii nga xamante ne nii noonu lañ mel suñu borom di leen jay di leen defar loo xamante ne ñuy bari alal jullit ñi nekk ci biir Makka yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak ñi ko gëm ñu bari amuñu dara ñu leen di ñaawal di wan ne lii day wan ne ñun ñoo nekk ci dëgg moo tax ñoo ñoo yor alal yi ñoo yor ndomboy tànk yi yéen yoro ngeen dara suñu borom ne awalam yatafakkaru moo ñoom ndax lu leen teree di fàttaleku tey xalaat maa bi saahibihim xoolaat daal te xam ne maa bi saahibihim nekkul ak seen waa jii de di Seydina Muhammad mii ñuy tuumaaluk ndof min jinna amul genn ndof te dugg ko de denn jinne sax du ko te ndof dugg ko in huwa moom de nekkul moom seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam illaa nadhirun mubin lu dul xuppaatekat la boo xamante ni nii bu leer a leer a leer mu ne walam yanzuru ba léegi ñoom xanaa ñoom sànni wuñ seen bët daal di xool fii malakuuti samaawaati wal ard ci moomeelu yàlla gu yaatu gi nga xam ne moo nekk ci asamaan yi wal ard ak suuf wa maa xalaqa allahu ak li nga xamante ne moom la borom bi tabaaraka wa taala bind min shay'in ci dara rek mooy li borom bi bind yépp xanaa ñoom duñ ci xool di ci fàttaleku wa wa ba pare di bàyyi xel wa wa anasa te ñoom na xamuñ ne ka amaana an yakuna que ne nekk na qad iqtaraba ajaluhum mooy ne li nga xamante ne nii mooy dig bi ma xam ne moom laa leen dig que ne moom ci laa leen fiy jële wala ci laa leen di mbugal amaana jege na de kon nag nañ gaaw fàttaleku te sànni seen xel di xalaat ba bi nga xam ne mooy xéewal yi borom bi def ak moomeeluk asamaan ak suuf gi mu am ak li mu bind lépp wa xam ne loolu bu ko defee ñu mën a dellu ci seen borom léegi nag lii nag bu ñu gëmul lii borom bi di wax fii waay waay ak ci alquran bi ak lii mu leen wax waay fa bi ay hadithin waay waay ana ban nettali fa bi ay xadiisin waay waay ana ban jàngale ba'dahu ginnaaw alquraan ji yu'minuuna moom la ñuy gëm ñoom yéeféer yi mooy duñu gëm dara ku fi bàyyi alquran moom doy la waxu borom bi tabaaraka wa taala doy la amul leneen lu lay doy te loolu dafa am solo nit ñi manoo ñëw naan da ngay wax ci diine di leen woo ci diine ne bon yow da ngay teg alquran ne di wax waxi ay philosophe ak ay naan sha'ir bi nee naag jàpp ne loolu moo leen di gindi képp koo xamante ne nii alquraan yo borom bi tabaaraka wa taala doy ko sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam doy ko kooku moom jarul ngay seet beneen wax ak waxu ko ngay jëli ku man di doon ci awliya yi na nekk nga boole wàllu yi yépp seen wax nga jàpp ne man damay teg alquran nee ndax gis naa ne gars yi gëmuñu alquran bon ñoom ñoom soowuñu ci quoi hadith yi soowuñu ci bàyyil ma leen di wax waxi diw loolu ma ne ku alquran ak sunna doyul